min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fi kitaabil adab. wa fil baabi saani wa tis'iin. baabul waqaari wa sakiina. kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna. alhamdulillah. chapitre quatre-vingt-onze. ñu gis ñu gisoon ci xadis bi nga xam ne xawoon na gudd muy xadis sayna Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami nekkoon xadis numéro soixante onze non euh, sept cent un mais bu sept cent deux bi lañ jeexale woon muy xadis sayna al-Irbad mu ne woon wane wa an al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu annahu qaala wa'adanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'ida ba nim jeexa walillahi alhamdu wal minna tey nag walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis chapitre bi ci tegu muy garab gi ci tegu ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy chapitre quatre-vingt-douze juróom-ñeent fukk ak ñaar baabul waqaar baabul waqaar baabul waqaar wa sakina voilà mu ne baabu buntu alwaqaar wa sakina alwaqaar al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah naka noonu al imaam al qurtubi abul abbaasi rahmatullah alayhima ñoom dañu ne huwa bi maana sakina mooy waqaar mook ak dal ak sakina mooy dal mook waqaar benn lañ rek ay fi ne dañ koo wax ngir ci yoon ci ci ci ci ci yoonu dëgëral wax ji al waqaar wa sakina benn ñoo bokk lu ñuy tekki sauf que buñ ko répété boole leen nii dañ ko day day dëgëral wax waaw waaye imaamu Nawawi laa dane ah li feeñ nag mooy dañoo wute parce que waaw yi moom yaqtadil mughaayara waaw <laughs> waaw loolu am solo la ci <laughs> ci usul bu ma nee moodu ñëw na ak ibra mooy moodu moom manula nekk ibra nga ma non loolu leer na ma ne la léegi nañ jël beneen boo xam ne mën naa indi lënt lënt wolof yi lan lañ lay wax sàmbaay bàcc nee nañ la sàmba mooy bàcc bu ma nee sàmba ñëw na ak bàcc bu boobaa dañuy leer ne sàmba bee du bàcc mii <laughs> même bu dee ci wolof dañ naan sàmbaay bàcc waaye ma ne tey moom ñaari nit lañu kii mooy sàmba kii di bàcc même bu dee kenn ku nekk bu wéetee mën nga ko ne sàmba ne ko bàcc waaye ndax lan yow yaa ne conjonction de coordination et bu duggee yaqtadil mughayara day wan ne ñaar yi bokk ñu day wan ne noo ñaar yi bokk na waaw Musa dugg na ak njàmme comme boobu xam nga wolof yi dañ naan Musa yi njàmme Musa mooy njàmme waaw moo tax ñu tudd musaa ci wolof yi lu bari dañ naan ko musaa njàmme wala ñu naan ko njàmme kese mais bu ma nee Musaa ñëw na ak njàmme ah bu boobaa nag moom du benn nit bi waaw loolu la al imaamu Nawawi moo imaamu Nawawi nag waxul règle boobu waxu ko an-nahyu yaqtadi al-mughayara man mii maa ko wax te loolu mooy mooy règle usul xam ne maa ko wax ngir dëgërale ko waxam xëcc règle usul boobee waxuma ne cosaanul règle bi maa ko wax loolu waxi caaxaat yooyu mooy la la ma waaja waxoon <laughs> mbokk mi nee ma <laughs> Eh, waa ji maa ngi ko dégg mu naan al kii la la ma al yaqiinu la yuzalu bi shakk mu naan maama ma ko wax <laughs> règle boobu al yaqiinu leer <laughs> kenn du ko fi bàyyi kenn du ko toxal ak ay sikki sàkkaa ci dut na nee na ma ne kii moo mën font mu naan sama maam nee <laughs> ma ko wax way waaw <laughs> loolu laa lay wax ne mu ne man maa wax lii mooy maa ko indi raisonné euh, dolli ko ci ci waxu imaamu Nawawi dina dëgëral li wax mais tekkiwul na moom daa joxe règle bo daa daa sukkandikoo ci règle boobu muy wax lii mais tout à fait ci loolu la sukkandikoo voilà moo tax mu ne zahir bi daal mooy diggante alwaqaar ak sakina wa am na différence ak sakina waaye lan mooy différence bi mu ne sakina mooy nga dal at ta'anni fil harakaat wajtinaa bil abas sakina foo ko dégg ci arab mooy mooy tëddku mooy dal dal dal waaw al ana bul fàtte ah ah inna fiika xaslatayn yuhibbuhuma allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam al hilm wal ana la nent bay saa saa waxoon sayyidina al ashaj ibn abd al ashaj ibn ah, ibn ah, ibn ah, al ashaj abd al qais voilà <laughs> waaw ne ko yow am nga ñaari jikko yoo xam ne yàlla da koo sopp yonentam alayhi salaam sopp ko mooy alxilmu teey nekk koo xam ne ngay utiliser sa xel bala ngaa def wal ana akum dal voilà kon mu ne as-sakina foo ko dégge mooy atta in atta anni fil xarakaat mooy dal ci sa yëngu wactinaa bil abas waaye mooy te ko ay fo ak di def ay geste ay kii di fo fu geste mooy loolu mooy mooy te ko ko loolu te bare dal ci say mouvement duñ la gis nga yëkkati sa loxo bi fii gestu fii ëbbali fii euh, xoos fii voilà xesen fii euh, okk gannaaw bi xesen lex bi xesen bopp bi kii gestu yërlu to waaw loolu kooku sax dalul ki dal nag yooyu yépp da koy moytatu waaye day dal moytatu ko ay po ak loxoom yi voilà di def ay geste jàpp loxoom yi di fokk ko xëcc ko def nii wa nàngam yooyu da koy moytatu ko kanta wal waqaar mu ne alwaqaar fil hay'a mooy ni ngay ñëwee waaw mooy booy ñëw mooy ci hay'a mooy ci état wu nit ki nga koy nga seetloo mooy kagambil basar mel ni waa ji buy dox wala nga gis ko mu toog mu sadd bëtam ci suuf mooy di xool ci suuf wa xafdi sawti te buy wax di wax ndànk bañ di yuuxu ndax wa inna ankara al aswaati la sawtul xamir la boroom bi wax te bokk na ci kàddu yi nga xamante ne mooy dina ñaaw dina naqaree dégg ci nopp mooy nopp mbaam sëf non maanaam nopp euh, euh, kàddu mbaam sëf buy xëng xëng ñi kon waxaf di sawti ak wàcc sa kàddu waa adamul iltifaat ak bañ a nekk di gees toog yooyu man loolu ci xëy abi la ngay gis ne waa loolu mooy al diggante diggante al sakina wal waqaar kon baabul waqaari was sakina kon nga ne ma lu koy teg waaye loolu lañ nekk di wax sànq ba léegi fay ñaar lu muy teg boo gëmentoo nga dem tëddi <laughs> ba nga dal après nga dégluwaat amul <laughs> wax boobu ba nii naan imaamu al-Qaadi Iyaad ak lii imaam an wax lii nga naan ma lan mooy sakina dal waaw sakina dal ci say yëngoo ak bañ ay po waqaar mooy ci hay'a bi état bi ngay ñëwee bi ngeen xam dañ lay gis nga dal doo nekk di gestu fu nekk nekk koo xam ne da ngay sadd sa bët di wax ndànk ak yooyu waaw léegi nag al imam indi fi laaya ak benn euh, benn aaya benn xadis mu ne qaala allahu taala wa ibaadu rrahmaani alladina yamshuuna ala al ardi hawna wa ibaadu rrahmaani allaziina yamshuuna alal ardi hawnan wa izaa xaatabahumul jaahiluuna qaaluu salaaman suuratul furqaan aaya 63. mu ne boroom bi nga xam ne moo kaw te yéegul nee na wa ibaadu rrahmaan te jaam yi nga xam ne ñooy jaamu arrahmaan mi fees dell ak yërmande ñooñu ñooy ñan mooy alladina bokk na ci seeni melo alladina mooy ña nga xam ne te ñooy ña nga xam ne yamsuuna ala al ardi hawna bu ñuy dox ci kaw suuf dañuy dox akuk dal waaw waaw humble daal di dal ku leen gis ñuy dox foog ne ñi dañoo feebar wala daa am jiit da wala boof dañ leen a kaawu mooy ak dal waaw waaye nekkul doxu yambare yooyu wala di di tooy tooylu déedéet waaye doxinu tooya maan fan doxuñu doxu ça ne veut pas dire ñoom il dox le doxin de tooya maan mukk waaw wala imam ibn kathir ne wal muraadu bil hawni huna eh, as-sakina wal waqaar wa laysa al muraadu annahum yamshuuna kal marid <laughs> tasannu'an wa riya'a <laughs> waaw mu ne li nga xam ne nag moom lañ jublu al imaam euh, Imaaduddin Ibn Kathir borom tafsir bi waaye borom al bidaaya wa nihaaya rahmatullah alayhi euh, taalibi ñoom al Mizzi euh, ak ñoom al imaam Ibn Taymiyya rahmatullah ala al jamii mu ne nag gis nga li ñu jublu fii mooy as-sakina al hawlu mooy dal ak waqaar comme li imaam an wax ci. état bi ni ngay ñëwee sa xaal waaye it sa sa ci say mouvement say yëngu-yëngu da ciy dal waaye mu ne liñ ci jublu ne dañuy dox mel ni ñu feebar ñooñu wala di di kay taylu di di dox ñoo xam ne vraiment di di di faire semblant que ni yow vraiment da sell di di di yomb li woyof woyof lu doyo dét war yaa nag bëgg ko leen gis waaw déedéet waaw mu ne faqat kaana sayyidul yi faqad kaana sayyidu waladi aadama sallallahu alayhi wa sallam idaa mashaa ka annahu yanhattu min sabab wa ka annama al-ardu tutwaa lahu mu ne sangu bashariya yi sangu doomu aadama alayhi salaatu wa salaam di yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekkoon na bu doon dox day mel ni kuy wàcc ah min sabab day mel ni kuy wàcc. jóge foo xam daa kawe di wàcc mooy dox da doon gaaw moo tax yonent way saa salaam <laughs> moo may sul ba ànd ak moom tem nga tem tem tem nga pressé le pas bu baax te pourtant mooy day daw correctement ba pare wa ka annamal ardu tutwa la day mel ni suuf si dañ ko koo lemal tellement mooy daa gaaw loolu mooy <laughs> dox bi gaaw na du doxu euh, mooy ndànk lay dox dëgg la mais doxam bu ndànk boobu dal boobu moo mel noonu waaw <laughs> te mu tegee balaa kii ni muy doxe noonu di waaw masha allah moo tax keroog sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne sayyidatu Fatima dafa ñëw mais ma tuxti'u mishyataha mishyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku ko gëna niru ca riwaa imaamu Tirmidhi ashbahu samtan wala waaye yow ku gën a niru yonent way saa saam ni mu doon doxe ni mu doon dale ni mu doon toogi ni mu doon jóge ni mu doon kiiwe que am Fatima radiyallahu anha bi muy ñëw mais doxani doxinam moyul doxinu baayam yonent bi alayhi salaam allahu akbar waaw <laughs> mooy nekkul woon di doxatu déedéelu yooyu waaye du doxinu li gaa yi di wax naan doxu <laughs> la waaj la gaa yi des fois xaw ma loo leen di wax <laughs> mbëru làmbkat mbëru mbëru làmb waaw toog na kii di di di yëngal loxo yi di di mel ni kuy pomper loxo yi di kii di kii non loolu quand même loolu yow jaaxaan la tamit waaw loolu non loolu day xaw a niroog bon am na ñoo xam noonu lañ mën a doxe ñoom waxuñu leen que mu nekk mbërëm déet am na ñoo xam noonu lañ ñuy doxe mais du loolu mais li la liñ la bëgg a wax fii mooy yamsuuna ala yi ardi hawnan tekkiwul ne da ngay def tasanno mooy di jéem doxe noo xamante ni ku la gis xam ne yow lii naturelul ci yow quoi wala bëgg ku la gis gis leen ma yow boo newoon yow kese di dox foo xam ne kenn gisu la sa doxu normal ngay dox mais su fi nga gis nit commencé di ko rafetal wala di jéem a niru nirulu ngir ñu ne jëm moo sell xool ko ni ngay doxe yooyu yëpp ay caaxaan la ibadur rahman yi nag ñoom meluñu woon noonu ñoom dañuy dox ci kaw suuf haw nan dal wa ida xaatabahumul jaahiluuna ñi nga xam ne xamuñ tus mooy ñu réer ñu xamuñ seen xaal ah waxeek ñoom ay wax yoo xam ne wax yu ñàkk teggin la yoo xamante ne jaaduwul qaalu salaama waaw ñu ne leen jàmm ñoom jàmm rek la wax quoi waaw mooy jàmm mooy dox suñu digganteeg yéen boo ut ay ci man it doo ko amee noonu du la ko may waaw du ma la may du ma la ubbil buntu li nga xamante ne mooy ay ma ngay agsi ci man waaw waaw allahu akbar waaw mu ngi noonee kon léegi lan mooy dikka di lëkkaaleema bunt bi mooy dañuy dox ci kaw suuf ñoom noonu lañ mel bu ñu rëy rëylu ndax xam nañ ne suuf si mindeefu yàlla la moom leen tegal rek ngi koy utiliser di ci jaar te bariwaana ku ci doon dox comme ñoom tey mu ngi ci biir suuf te loolu nag yàlla heure bu ko neexee la koy décréter te xam bu ñu xam ne yàllaa ngi leen di gis am nañu kersa ñuy doxen doxen woo xamante ne yàlla bëgg ko waqsud fi mashyik waaw moo tax Seydina Luqman waaw Seydina Luqman alayhi salatu wassalam waxoon ko doom ja waaw na ko woon yaa bunayya waaw eh, yow sama doom waaw ca yu yu am solo ya ko wax waqsid fi mashyik waghdud min sawtik inna ankara as-sawt inna ankara al-aswaati la sawtu al-hamiir mu delloo ñu liñ doon wax sànq ah kon waqsid fii mashyi juglul ci sa dox doxal doxu ko am fulla waaw doxu koo xamante ne waaw dox lay doon dox bu jaar yoon te yàlla tax bu ñu seet keneen di tafannu ak yooyu takalluf yoo xam ne jaru ko waaw waghdud min sawtik waaw sakiina ak waqaar yow dugg nga daal di sadd say gis bul def jël sa bët romb ci mbedd mi di wala di dox wala toog ku romb nga ne nga daaj ko ko ku sol lu ko neex nga daaj ko ko ku romb nga xool ko am loo wax ci moom am loo commentaire am loo capté ci moom loo mën a nettali ëllëg déedéet waaw waghdun min sawtik fi la yàlla xooloo xoolal foofu tamu yem fa waaw kon nag mu ngi noonee wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur waqsid fii mashika waghdud min sawtik inna ankara al aswaati la sawtul hamiir waaw jël di dawal sa lex bi di ko puus lin naa si nit ñi ngir bañ leen a xool di jaay new da ngaa rëy bu ñuy wax ak yow ngay teg sa lex yi di xool ne mel ni waa ji li muy wax concerné wala wala amalu la solo yi xaar bu par ñàkk teggin reewante la mu ne ko bu ko def de tabul dox ci kaw suuf di rëy rëylu waaw di bonde bonde loo ko di jaay ne yow te quelqu'un waaw sinon rek ñu def la la waaja defoon daal di lay duut baaraam la boroom xam-xam ba defoon waaja jeune bi romb di jaay ponkal ponkal lu dox di kii mu romb ko mu jël baaraamam bi ne ko dóor ci biir bi tey mu ne ko way looy dem nii mu ne ko xat kunta qablu nutfatan ah, ah, qadirata thumma tasiru jiifatan no qad kunta qablu nutfatan madirata thumma tasiru jiifatan haqirata muntinatan haqi no <laughs> qabihatan haqirata qad kunta qabla nutfatan mazirata thumma tasiru ba'd thumma tasiru hamilan azirata thumma tasiru jifatan qabihatan muntinatan qabihatan haqiratan mu mel noonu am na tamit lu ko borom Masaalik indi munoo ko yow mii qad kunta xanaa xamoo ne munoon oui bu ko xamoo kat oui wax yu mel noonu may dox sama dox mi may dox nga may dubbaat hom attention paa bi <laughs> góor na ko eh yow xam nga lan nga woon kaay ma fàttali sa démb ñu fatan yow ab toq man yu nga woona ah, boo xam ne ku mu laal nga raxas ko waaw nit ñu seexlu ko summa ginnaaw bi bi nga juddoo ba ñëw ci kaw suuf taxmilul alirata yow sa biir bi lan nga ci def lekk nga lekk sa dem àll yi fan la nekk yi nga war a dem toilette laata ngay dem toilette fuñ nekk ci sa biir bi lañ ne yow ngay genu ay salfe ay ay sobe summa ta boo deewee xam nga noo mujje da mujje nekk jiifatan ab cadavre waaw li sama bokk yi naan il est cadavre voilà <laughs> voilà il est cadavre <laughs> mooy il est mort da ngay mujj nekk koo xam ne da ngay ab ab ab ab waaw wax nga miir bi quoi ku faatu ngay doon waaw munti na tan buñ la suulee nga mujj funki wala buñ la yàggee fañ la def toppatoo wuñ la nga gawaase funki boo maywul nga toj explose ci biir suuf sax yi di la dee rek xabixatan xaqirataa goo xam ne amul genn genn solo bu dee ni dafa woon lu baax ndax du looloo am solo waaw li am solo mooy la ngeen jëf waaw kon mooy loolu <laughs> kon rëy rëylu bi yamshuna ala al ardi hawna dañuy dal loolu lépp dañuy xam ne ñoom lii lañ woon te borom bi am nañ kersa mu leen di xool ñuy doxe doxanu yoo xam ne tasannool ak takalluf ak yoo xamante ne rëy rëy loo puukare wo kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mun di benn xadis bi nga xam ne moom rek leen di ci buntu muy xadis